A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani alaa sayyidinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Yaquulu rabbu azza wa jalla fi suuratil bayyina suñu boroom kon di wax ci suuratul bayyina saar bi am nañu ne saaru Medina la am ñu ne saaru Makka la. suñu boroom ne bismillahi rrahmaani rrahiim ci saar moom mu ngi tàmbalee ci turu ki nga xam ne mooy boroom bi arrahmaani mi fees del ak yërmande arrahiimi te yërmandeem yaatu mu ne lam yakun alladina kafaru min ahli alkitaabi walmushrikiina munfakkiina xatta ta'tiyahum albayina mu ne lam yakun alladina kafaru mu ne nekkul ñi nga xamante ne nii ñooy way weddi min ahlil kitaabi bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere yi ci yaahuur yeeg ñi nga xam ne ñooy karcaan yi wal mushrikiina ak ñi nga xamante ne ñooy jaamukatu ñi nga xam ne jaamukatu xërëm yi ci waa Quraysh munfakkiina dañuñu woon masuñoo deñ di nekk ci yii nii mooy ci lañu masa ne de bul foog ne da ngaa ñëw fekk rek ñu ñu commencé di mooy yàlla ci lañ masa ne de hatta ta'tiyahumul bayyina xamante ne nii ci la leen preuve bu leer bi bu leer bi di di dikkale mu mel ni dañu naan preuve boobu mooy kan mu ne rasulun mooy loolu nga xam ne moom leer naññ la def mu ne rasulun am ndaw la de minallahi tukkee ca yàlla muy alayhi salaatu wassalaam yatlu suhufan mutahhara ñëw di leen jàngal ay këyit yoo xam ne yu sell la fiiha nekk na fa kutubun ay téere qayyima yoo xamante nii yu yàlla joxub dayo la boo xam ne yu yu yu yu yu yu jub xot lañu ah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaaba wa ma tafarraqa mooy ci téere boobu noonu am na fa kutubun ay àtte yoo xam ne moom la suñu boroom bind rëdd ne yii lañu war a doxe mu nekk àtte yoo xam ne yu jub pacc la wa ma tafarraqa alladhina utul kitaaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina mu ne gaa yi kantaa ñi nga xamante ne ñoom la joxoon téere yi ci yahuur yi ñi nga xam ne ñooy chrétiens yi ñoom nag wu tàqale ko wuñu illa min ba'di lu dul ginnaaw ba nga xam ne ja'atuhumul bayyina la leen lu leer lool lële daal di dikkal muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam andil leen alquraan ndax xamoon nañ ne seen téere yi waxoon na leen ne am na yonent bu mujj buy ñëw waaye comme que ñoom dañoo yaakaaroon ne surtout yahuud yi ci seen biir lay génn mu ñëw nekk mooy lool masuñu cee dute masuñu cee wute que ne am na yonent buy ñëw waaye ba mu ñëwee nag fekk ñoom mu ñëw ne bokkul ak ñoom nañu ko yaakaare woon mu ne nag ci noonu lañ commencé tàqale koo nag ñenn ci ñoom gëm ñi ëpp ci ñoom ne gëmuñu dara moo tax suñu boroom ne wama tafarraqa alladhina utul kitaab ñoom ñoo ñooñu wuute ñu woon de illaa ndere lu dul min di ginnaaw ba nga xam ne jaatuhumul bayyina la leen preuve bu leer bi dikkale di yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu boroom ne wamaa umiru illaa liya'budu allaha muxlisiina lahu ddiina xunafa te ñoom kat digaluñ leen woon ca seen téere ya lu dul ñu jaamu buur yàlla dong muxlisiina lahu ddiina sella lal ko li nga xam ne mooy jaamu jiñ koy jaamu xunafa aw wëlliif jëm ci yàlla wëlliif leneen lu dut moom wa yuqiimu salaata ñu taxawal julli wa yutu zakaata ñuy joxe zakaat di joxe di saraxee ko génne zakaat lii lañ leen digaloon

wa daalika te lii de diinul qayyima mooy diine ju cowwaral ji ci nga xamante ne moo ju jub ji de innal ladina kafaru kantaa gaa yi nga xam ne nag dañoo weddi muy ñoom ñii min ahlil kitaabi bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere wal mushrikiina ak ñii nga xam ne ay païens lañu ay jaamukatu lan lañu ay xërëm lañuy jaamu mu ne ñoom gis nga bu ñu faatuwee ci nii te tuubu ñu nekk jullit fii naari jahannama biir jahannama biir safaraaw jahannama lañuy dem xaalidiina fiihaa te fa lañuy biir de fa la ñuy sax ulaayika mu joxoñ leen joxoñ bu sore ndax mbon gu ñu boñ ci seeni jikkoo ki ñàkk topp li leen yàlla digaloon ci seen téere ya hum gaayoo yële hum ñoom sharrul bari ñoo yées ci mbindeef yi innal ladina amanu ne kantaa ñi nga xamante ne nii ñoo gëm yàlla wa amilu saalihaati te ñu jëf-jëf yu baax ya ulaayika mu joxoñ leen ne gaayoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax jëf yu baax ya ak place yu kawe ya ñu newee mu ne ñooñu la xayrul bariya ñoo gën ci mbindeef yi de waaw la nga xamante ne nag mooy seen pay ëllëg inda rabbihim fa seen boroom jannaatu adnin ay ajjana yuy saxla tajri yoo xam ne dina daw min tahtiha ca ronam al anhaaru la nga xam ne mooy dex ya daan fii xaalidiina fiiha kon abada fa la ñuy sax daal di fay sax ñàkk kenn du leen fu mën a jëlee de radiyallahu anhum buur yàlla gërëm na leen waradu anhu ñoom ñu gërëm li leen buur yàlla fayee daalika lii li man ñeel na kii kese la ñeel li man ñeel na ki nga xam ne xasiya moo ragal rabbahu boroomam suñu boroom di wax ci saar bi ci tegu di suuratu zalzala mu ne bismillaahi rahmaani rahiim ci turu boroom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande yërmandeem yaatu lay tàmbalee mu ne izaa zulzilatil ardu zilzaalahaa ay kës bés ba nga xamante ne nii lay suuf si rëngi-rëngeen bu ga nga xam ne moom kenn dootu ko fàtte boo ñëwee wa axrajatil ardu asqaalahaa suuf si daal di génn li ko doon diisal nekk ci biir nit ñépp mu génn leen comme lam doon wax wa adinat li rabbiha wa xuqat mu topp boroomam daal di koy tamoo yey topp ko génne wa alqat maa fiiha wa taxallat moom lay wax fii ne wa axrajatil ardu si génne asqaalaha lu koy diisal ci ay nit ak i woor ak i lépp lay génne wa qaala al insaanu bu ko roogee yéeféer bi day jaaxle ba ne waaw maalaha waa suuf moom lan moo ko dal ba muy ba muy comporté woo nii tey yawma idin suñu boroom ne gis nga bu keroogee tuhaddithu lay nettali axbaaraha ay xabaaram yi xewoon ci suuf yépp dina seede ne borom bi kii moom fii la doon taxaw di mooy yàlla yow dangaa demoon ba Las Palmas di fa mooy yàlla suufu Las ne borom bi kii de jëloon na avion bés dem ba biir si man ñëw ci sama suuf fii man suufu biir si di fi nee na da seetaan si ay ay ay ay ay mband ñoo keneen nag wax loolu kii moom fii la sàcce woon ci suufus bawol bi daa jóge woon Dakaaru ñëw ba fii ci sama kaw fii bawol di fi sàcc ku nekk rek di wax loolu suuf si di wa tuhaddisu di nettali axbaaraha li nga xam ne mooy xabaar yañ defoon ci kawam de lan moo tax nit ñu ne bi anna rabbaka aw xaalaha ndax borom bi moo ko wax yu wax ko ngir mu wax moom mi leen noppiloo woon fii moo leen di wax loo bool lëgee de ne yow may leen bu koroogee yasdurum naasu ashtatan li yuraw a'malahum nit ñi dinañu feeñ génn ñoom waaw ñëw fi nga xamante ne nii dem fi nga xam ne fa lañuy fay nit ñi lii raw ngir ñu gis amalahum lañ doon jëf ci kaw suuf nan ana ñooy lan bu ko defee ñu fay leen après suñu borom ne gis nga nag bu ñëwee fañ leen di xisaabe faman yaamal ngir gis seeni jëf faman yaamal képp ku jëf misqaala darratin lu toll ni darra mooy lu toll ni atom wala lu ko gën a néewit xayran ci lu baax yarahoo di nga ko gis waman yaamal képp